min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wa samaaniin baabul hayaa'i wa fadlihi wal hassi alaa taxalluqi bihi wa fi kitaabi al adab kitaabul adab baabul hayaa'i wa fadlihi wal hassi alaa taxalluqi bihi kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn duggoon nañ ci bunt bu njëkk ci téere bi muy kitaabul adab gisoon nañ ba mbëstal min ci gisoon muy téere bi nga xam ne mooy wax ci wàllu teggin yi téere teggin taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna mooy ni tudde bunt bi ni mu tudde téere bi bokk léegi nag mu jàll nag ci baab yi comme liñ la waxoon ne à partir de fii nag day def kitaab ba pare daal di indi ay abwaab ay baab ay chapitre ak ay sous-chapitre <coughs> kon chapitre bi nga xam ne mooy bi njëkk ci téere bii di kitaabul adabi mooy quatre-vingt-quatre bunt wala garab numéro quatre-vingt-quatre mu ne baabul xayaa yi buntu kersa wa fadlihi ak ngëneelu kersa wal xassi ala taxalluqi bih ak li nga xamante ne ñaax gi la sharia di ñaax yow jaam bi nga jikkowoo kersa nga jikkowoo ko waaw ndax kersa day nekk li nga xamante ne nii euh, nit ki mën a nekk lu ko yàlla bindaale loo xam ne tabiiya la lu ko yàlla bindaale waaye man na nekk loo xamante ne ni te moom lañ naan gari gariza waaw mooy day nekk gariza loo xam ne nit ki tabiiya la mooy nun lu judduwaalee amaale yooyu bokk ci fitratallahi allati fatara an-naasa alayha nit ki mën na koo judduwaale waaye nit ki mën na koo muktasab man na nekk muktasab lu muy sàkku di tënku boppam ci alquran ak sunna bu dee amu ko woon baax nga xam ne day ràngoo jikko yoo yële waaw léegi <clears throat> moo tax mu ne wal xasi ala taxalluqi bihi waaw xatta ki nga xam ne sax gari gariza la ci moom tabi'a la am na beneen bi bi nga xam ne sharia moom moo ko moo koy euh, ki nga koy amee xam nga sharia booy def dara day soxla li nga xamante ne mooy yéene ak xam xam-xam ak yéene loolu nag même ki nga xam ne daa am bu tabi'i bi moom buy def leen di ci teewluwaale loolu bu ko defee mu nekk jaamu yàlla bu rëy rëy rëy waaye sinon kersa kese <coughs> ak nu ko waay amee lépp yiw la comme ni ko yonent ma lay saa saa di wax <coughs> kersa nag al imaamu Nawawi rahimahullah dafa indi bu jeexalee bunt bi muy bunt bii ñu nekk indiwul aaya ci kanam exception la ci li nga xam ne noonu la doon def ne woon wa usaddirul abwaab dinaa ubbee bunt yi ci lenn ci alquran al aziz après daal di ciy dóor a indi eh, xadiis yi muy indi bii nag premier buntu ci kitaab bi indiwu ci kitaabul adab indiwu ci ay aaya dafa ñëw rek dugg ci li nga xam ne mooy xadiis yi alhamdulillah ñeenti xadiis la fi indi bi ma dee ñeenti xadiis yi ca fa mu jeexale ca suuf ca la door a waxe lan mooy kersa bi mu naan war a way naa te soloo nañu an abil qaasimi mooy ci ar risaala al baabul xayaa ndax ñoom dangay xam ne téere yi dañ koy riwaaya ñoom dañ koy doon riwaaya waaw ba léegi noonu la en tout cas euh, sunna la téere yi ngay am yoo xam ne ngay am càllale loolu la lay wax mu ne an abil qasim jëla ko ci al imam abul qasim al junayd di al imam al junayd ibn muhammad radiyallahu anhu euh, salafi bu màgg boo bële suufi bu màgg boo bële nitu yàlla bu màgg boo bële radiyallahu anhu annahu mu ne qaala mu ne alxayaau kersa de ru'yatul ay ni'am mu ne mooy xool gu ngay xool jaam bi al ala mooy am ay ni'am mooy ni'amullah xéewalu yàlla yi nga xam ne moom la la defal yow jaam bi te doo ci lenn waaw du dara loo mérité waaye borom bi ci mbaaxam mu daal di lay dottil yooyu la ay xéewal wa ru'yat taqsir ba pare bi nga yow da xool genn wàll xéewal yi la yàlla defal xéewalu nekkal la xéewalu def la jullit xéewalu defal la say cër xéewalu nàngam ak nàngam xéewalu ak loo xam ne kenn wa in ta'uddu ni'matallahi borom bi nee na bu ngeen ko teg bu ngeen bëggoon di te di di di di di di di di di di li nga xamante ne mooy xéewalu yàlla yi hein loolu du ngeen ko mën a teg waaw loolu man da nekk loolu man da nekk allahu akbar wa in ta'uddu ngeen ko man ba koy teg loolu man da ne léegi nga xool wàll woowu xéewalu yàlla yi ni mu ni mu ni mu ni mu baawaane saawaan ci sa xaw yow jaam bi ak àddina bi ak bindéef yi surtout yow après nag nga xool beneen wàll bi wa ru'yatu taqsir nga xool yow ni nga gàttañ loo hein ci jooxe jaamu yàlla gi ni nga ko war a jooxe borom bi ne fattaqullaha mastata'tum fattaqullaha ittaqullaha haqqa tuqaatih ragal leen yàlla dëgg dëgg ni ngeen ko war a ragale waaye mu wàññil ñu ko sax nañu fattaqullaha ragal leen yàlla mastata'tum seen kem kàttan malgré loolu wa ma qadarullaha haqqa qadrih ñun jaam yi mataluñu yàlla digg dëgg niñ ko waroon a jaamoo waaw seconde bu romb tierce bu romb di ñu wan suñu taqsir suñu gàttañ lu waaw waaw mel ni suñu lisaanu xaal danaan yaa xasratan ala ma farrattu fi jambillah waaw ay way woonaa sama rëccuwaay ci li nga xamante ne nii waxtu wii romb minute yi romb bal bàyyil ma lool cerce bii romb li nga xam ne man gàttañ lu naa ko ci wàllu borom bi tabaaraka wa taala bu dee maa ngi woon taxaw di julli ah bu la yàlla wanee boo paree yeneeni facette wan yeneeni mbir ci moom nga xam ne kon naka ba may julli léegi xamee ma ko woon noonu te jàppee ma ko woon noonu te nag saa duggee ci géej gi ndax géej la wa inna ila rabbikal muntaha te du jeex waaw ngay gën xuus mbir yi di gën a sori ngay gën a gis taar jalaalu borom bi jamaalu borom bi ah majesté mag taaram ak li nga xamante ne vraiment ñun jaam yi mais on est loin quoi ah ouais quoi qu'on puisse dire quoi qu'on puisse faire non non non matal jaamu yàlla di dëgg dëgg jaamu ko niñ ko ware non loolu moom mataluñu ko quoi waaw nga xool sa taqsir googu yàlla tere bu dee yow côté bopp fii jaamu yàlla yi ngay wax ne léegi xalaatal ci gàttañ lu yi nga xam ne yàlla na naan defal nga topp sa bakkar ak sa yooy def lu contraire waaw defaleen lii te maa tere lii wa xarama ashiyaa moo xaraamal ay mbir bu leen ko jege yow nga ñëw jege ko waxuma la dara nga def ko waaw waaw loolu gan taqsir moo ko cee gën a tee garaw nga xool côté boobu yow jaam bi te xam ne loo man di def jaam gata da tilim sa boroom nag moom nga yaakaar ngir mu setal la nga xool côté boobu fayata walladu bu ko defee loolu day jur diggante xool xéewalu yàlla yi ak xool beneen wàll bi sa côté gàttañlu loolu noonu mu jur baynahuma diggante xaalatun ab état boo xam ne tusamma moom la ñuy tuddee xayaa am kersa mooy jaam bi day am kersa lool bu nitee <laughs> waaw bu nitee day am kersa lool digganteem ak boroomam loolu la al imaamul Junayd radiyallahu taala anhu wax wallahu aalam mu ne moo gën a xam lii <laughs> Eh, mu bañ a nekk nag loo xam ne eh, bu ñu ko jaawalee ci wolof alxayaa mooy kersa du rus de parce que kersa comme li yonent bay saa saa wax dañ koy gis ci xadiis yi muy indi fii ñaareelu xadiis bi moom léppam yiw la du indi lu dul yiw te léppam yiw la alors que rus rus loolu mooy indi nit ki gis loo xamante ne nii eh, lii de du yoon walla loo xam ne digle lu baax mu ne du ko def parce que daa rus diw loolu bul wax daa am kersa ci diw non da koo rus waaw waaye mu gis lu mu war a tere ne ah rus naa ña koy def wala ruus naa diw ma fa ne moo taxoon manuma woon a wax loolu rus la tudd tekkiwul kersa ko amul kersa waaw waaw moo tax bi boroom xam-xam yi di wax comme la al imaamu Nawawi ci al minhaj bi mu naan ñoom al imaam de al qaadi Iyaad rahimahullahu taala dañu ne mu ne al imaam al nee na wa xayru ak min al shurraah ci ñi nga xam ne ñooy sarah xadiis yi naan fekk yonent bay saa saam xadiis bi ñu njëkk a gis bu Mawlaana Ibn Umar maanaam eh, xayaa ci imaan la bokk eh, ci ngëm yàlla même bu dee ne daa nekk loo xam ne tabiiya la ghariza la loo xam ne nit ci mën na koo jikkoo bu juddoo lu ko yàlla defal mu ne ndax daa nekk ci mooy li ñu waxoon sànk rek que am na loo xam ne partie boo xam ne da nga koy jikkoo am di ko sàkku ngir am ko comme yeneen jëfi baax yëpp mën na nekk nag li nga xam ne mooy loo juddoo woo la lu la yàlla defal waaye bu boobaa ci wàllu sharia day soxla yow nga sàkku yéene ak xam-xam xam nga lii lépp wax nañ ko fi léegi léegi nag ci kaw noonu ci lay nekk minal imaan yi mooy la nga xam ne danga koy defar ngir yàlla mu soxla xam-xam ak yéene waaye tamit nekk moom euh, yéene non euh, kersa day yóbbu nit ki di ko propulser ci muy def jëf yu baax yi waaye di ko tere li nga xamante ne mooy mooy yàlla yi léegi nag euh, nit ki léeg-léeg dina bàyyi loo xamante ne nii comme liñ la wax laaj gis loo xamante ne jaaduwul nga koy def du daa amul fitu wax leen ko de mais nee na daa am nit koo xam ne moom dafa am faible ci moom voilà loolu la ko français di wax j'ai un faible euh, envers diw quoi moom euh, vraiment bu ñu nekkee day mel ni dañ maa da mooy mënatuma dara quoi waaw même bu même bu lu jaaduwul di xew sax da ngeen mënoon gis may wax di ko dénoncer day mel ni doon ko mënatuma ko ndax diw loolu nag moom lañ naan ruus ci wolof tuddul kersa de waaw <laughs> loolu tuddul kersa. waaw moo tax bi nga xam ne al imaam al qaadi Iyaad ci leen affaire bi ne waaw li yonent may saar saam ne eh, eh, comme ci xadiis Seydina Imraan bi ñuy gis radiyallahu anhu li mu naan eh, alxayaau laa yati illa bi xayr ak alxayaau xayrun kullu mu ne lool nag boroom xam-xam yi am nañu joxe ne ah lool wax jooju noonu nit mën na ne waa mais <laughs> mooy li ñu wax sànk waa boroom kersa gi kat moom mën naa ne daa am kersa wax dëgg waaw ndax koo xam ne da koo màggal bàyyi tax mu digle lu baax wala tere lu bon wala bàyyi lu ñaaw di am mu bàyyi noonu mu ne tamit ta euh, kersa googu mën na yóbbu ci nit ki yenn àq yi mu mu koy effrité di ko bañ a matal euh, ndax loo xamante ne nii nee daa am kersaa tax mu bàyyi noonu euh, bàyyi noonu quoi. al imaamu Nawawi mu ne loolu nag boroom xam-xam yi dañ cee eh, mbooloo mu bari dañ cee wuyu eh, tontu nañ ci te bokk na ci ñooñu mooy al imaam al Cheikh Abu Amr ibn Salah boroom eh, ci mustalahu ilm al boobu rahimahullahu taala mu ne lii nii nii loolu du xayaa waaw. mu ne anna hadha al maani ak ñu mel ni moom ñu ne anna hadha al maani alladhi dhakarna laysa bi hayaa'in haqiqa bal huwa ajzun wa qawrun wa mahana wa innama tasmiyatuhu al hayaa' min itlaq ba'd ahli al 'urfi waaw atlaquhu majazan li mushabahati al hayaa' al haqiqi wa innama al haqiqatu al hayaa' xuluqun waaw yab'athu wala yub'athu ala tarki al qabih yab'athu ala tarki al-qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqihi haqq wa nahwi hada voilà waaw mu ne wa yadullu alayhi ma dhakarnahu an al-Junayd moom al-imam al-hafiz an-Nawawi ci al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj ñoom boroom xam-xam yi mbooloo ci boroom xam-xam yi doo al-imam Abu Amr ibn Salah rahmatullah alayh ñu ne non loolu noonu nag ngay wax ñun bu dee wolof simple na mooy rus bii noonu tax dootoo tereeti lu baax di gis lu dul yoon di xew nga toog naan damaa rus diwa tax loolu tuddul kersa xam nga lu mu tuddul bu dee ci arab dañuy tudde istihya kii yób noonu mu ne loolu mu ne loolu loolu di tere nit ki mu def yooyee loolu tuddul xayaa ah, xaqiqa du du réellement xayaa non loolu du kersa ah. loolu ak lottu la laa wax ak doyadi loolu la waaw la nga xam ne moo lay teree wax dëgg moom tadu comme yi ñu doon gis ci <laughs> bu ta'atul umara yi nga xam ne ñoom boo leen ko waxul ñu ray boo mayul mën nañ la rey du loolu kii du loolu de mooy bu waxoon fii mu ne kenn du ko ci rey kenn du ko ci kii mais sauf que dafa am benn faible euh, bu mu amal diw diw mii la manu la wax dëgg waaw wala diw mii <laughs> loolu nag loolu la ne loolu du loolu du kersa ah non non dañ koo tudde noonu nag ndax li ñu xaw a jege mooy day am lu mais mais loolu mu ne loolu ñu ko joyal mooy lenn ci waa urf ci wàllu làng arab lañuy waxe loolu ku ko gis nag foog ne lii nii nii façon jikko bee nga xam ne dalay teree wax dëgg wala tere lu bon parce que diw dama am feebal ci moom nga jàpp ne loolu kersa la mu ne loolu du kersa de kersa dëgg dëgg liy kersa ab jikko la boo xam ne moom mooy pousser nit ki ci mu bàyyi lu bon waaye moo koy tere muy gàttañ lu ci àqu borom àq bu nekk du ne ah diw àqam manuma koo jox war te diw la ko sëñ xëy te diw moom manuma koo wax dëgg dë loolu dëgg-dëgg kersa du du du tere loolu mukk du ko tere waaw ak yu mel noonu comme li nga xam ne moom la al imaam comme al imaam an-Nawawi mu ne tali koy tegtale mooy li ñu tudd ci jële ko ci al imaam euh, anil Junayd ibn Muhammad hmm, Abul Qasim radiyallahu taala anhu wa ardaah kon alhamdulillah gisaale nañ leen mujjee wax ci suuf bu ñu fa ñëwee kon dañ naan loolu leeraloon nañ ko muy dañ jële ci al imaam al Junayd jaar ko ci ar risaala al Qushayriya waaw léegi kon loolu lu lu lu lu lu lu lu lu lu kii wangoo ko waaw waaw moo tax ci minhaj bi dana war a waynaa fi risalati al imam al ustad abul qasim al qushayri an as-sayyid al jalil abul qasim al junayd radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala alxayaau ru'yatu alaalaa ay ni'am wa ru'yatu taqsir fa yatawalladu baynahumaa xaalatun tusamma alxayaa xaala mooy noonu la ko soloowe mooy ci risaala al risaala al qushayriya jële ko ci al imaam ñoom ñaari abul qaasim al junayd risala al-Qushayriya nag mooy al imaam al-Qushayri Abul Qaasim kon loolu mooy kersa moo tax kersa ak rus bokkul rus man na jëme nit ki ci loo xamante ne nii du lu baax mooy day bàyyi loo xam ne jaaduwul di xew parce que moom euh, daa am faible voilà lool lool mooy moo bi baax ci nga faible dafa am faible ci diw alors que kersa inna allaha la yastahi min al haqq waaw borom bi du am kersa ci dëgg waaw mooy moom euh, mooy du am lii mooy du ruus li ngeen naan ruus yéen jaan yi li ngeen xam ne naan ruus borom bi amul loolu te tamit loolu nit ki dafa war a roye boromam ci loolu fexe jikkowoo loolu bu dëgg taxawee moom dañuy wax dëgg waaw waaw yonent bi sallallahu alayhi moo ginoona comme ni ko xadiis yi fii di ñu koy gisee dernier hadith bi moo gënoon a ëpp kersa min al azra fi xidriha ke jigéen bi nga xam ne daa nekk ci biir fañ koy fa muy nekk waaw fi nga xamante ne mooy néeg ba muy nekk ak hawdaj ga muy nekk ak fa nga xamante ne nii ca kër ga fañ koy réserver nga xam ne kenn du ko fa gis jigéen ñi nga xam ne sëyuñu masuñoo sëy te ñen nga dugg ci kër gi ba génn doo leen gis naka noonu jigéen gi sëy lépp kooku li muy bari bari kersa jamono yooyu waa jamono yooyu léegi moom am na ba léegi de waaye léegi <laughs> moom ay wow bëtë fi bari góor ak jigéen confondu rawatina nag yenn jigéen yi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom elles sont libres elles sont propriétaires de leur corps elles en font ce qu'elles veulent wal iyaadu billah wa hada qawlun waxu nee na ngo waaw <laughs> kële ndaw sos ni mu doon amee kersa ba moo taxoon bu ñu leen masoon a laaj bëgg leen a maye kersaay wax sax am nañu ko waaw kersaay wax du ñu siggi xool du ñu sax wax li muy bari bari kersa yonent bi alei salaam moom moo ko ëpp woon kersa waaye teewul bu dëgg jotoon nag doon na wax dëgg nag waaw bu tere lu bon jotee da koy tere loolu mooy li nga xam ne inna allaha la yastahi min al haqq waaw mu ngi noonu kon loolu mooy li nga xamante ne kon nañu euh, buñ def abus de langage yenn ni abus de langage la ñu koy tudde kersa mais tuddul kersa waaw wala léeg-léeg ñu yël kersa di ko tudde ruus alors que bokkuñu ñaari mbir la yoo xamante ne bokkuñ kersa moom léppam yiw la alors que ruus faiblesse day indi am na faiblesse gu muy jural ci nit gu tax léeg-léeg du nangoo wax dëgg parce que ka mu war a wax dëgg wala fa muy waxi dëgg am na ko fa nekk te moo tooñ waaw liy wolof yi naan tusa <laughs> moom bu réeree ci pénc waaw suba ba ngoon ñu koy jeex mu téw a feeñ <laughs> mooy mag a juum am na ko sa sekk mboro doon ko waxe doon ko reprendre loolee di wax wolof rahmatullahi alayhi